loolu Qur'aan baal Qur'aan ak di fasal diggante bi dem normal ci yëpp yi daa war a gis ne laa war a mën a laa yàlla xalaat daa am man sama dañuy jëlee xaaral ñu mën a mën a wala yëpp sama ma sama laa yàlla bisimilah ci sama wax man ci ci ci mbooloo amoon galaay ci ñu amoon dem jaar jaar yi galaay ci ñu jaar jaar tabaraka baynahu tabaraka qarana la ci mbur la xam ne sama ci ma Qur'aan ak waral ala ni ci jaamu ci mo man ya ko ni mo na sama jërëm jaar yi waa ya ala dina ñaan di ñu ñu di ñu di ñu waa ba te ñoo bokku yàlla bëri na ñu ne tabaaraka ñaari yoon waaw wax na ko ci ñaari baar suñu tabaaraka la ñu ne soxal Furqaan ak tabaaraka la ñu yàgg yi ñu koy waaw faa nguur la tuddee ci mu tuddee Furqaan nga xam ne nguur ñaar la nguur ak zaahir ak nguur ak baatin nguur ak zaahir moo feeñ ci saaru mujj nguur ak baatin mooy waaw fii ci saaru Furqaan nga xam ne alxuraan mooy seen dawla léegi yàlla mi nga xam ne dara ñëw na ko mu def maanaam dugub la ak maanaam juróomi ah wala nga tudd juróomi ah wala nga taamu gerte wala nga ndaw wala nga tudd lépp dara ñëw ko sa réew mi ba nga leen di dugg ba xalaat ak li ñu doon ko defee lépp lépp ñu ngi dindi ba xam ne tam dara dara dara na ci am dara yàlla bind na lépp lépp loo xam ne ñu ngi dindi moom kat ñu ci ndax mu ngi ñu bind wa taxaw jàpp nañ moom dafa leen ñu doon ñu yàlla aali atana kërëm laa yàlla ko doon ñu ñu dara dara mu ngi la ko def na mu tàlleen terewul dara bindu dara te moom moo dañu ko daal fekk ko ba noppi rek ñu def a jaamu. wala ñu ko doon moom ñu jaamu si jaamu si ñu ñëwaat ba ko jëm. balaa nga leen lor wala nga xam ne yaa ngi leen di jëriñ. wala ñu ko doon moom ñu moo doon ak ay wala xalaat ñu yaa ngi leen dundal. wala ñu ko doon ñu yaa ngi leen dekkal nga doon fee. wax dëgg yàlla xam ne dañu ko war a def ñu xalaat. ñu dégg di alquran ñu daal di ko dara ñaar ba. te sa yoon bi naka moo ba. wa am na lu mel ne baal yi ñoom xaw ma am yaa xam ne ñeneen ci ay kitab moo dafa xam jaaw bi keneen ñu. ñu mën a toog ba toog ak ak kéefër rek dem nañ de waxaana wax nañu asaabi bi la wala waa mari maam jëf leen ittaxabaha bindul nañu ko moom yonent bi léegi ñoom tum laa def na ci sibaar yi ci moom bu ko doon dina lépp waa si amaat kan wax de bu waxal am solo wàcc na ko da ci buur bi nga xam ne yàlla mu doon am solo tàmm gi sama wax ñu am man juróom ñaar wala ngay suñu juróom ñaar illa wala ko moom buur kaana mu suma day kafar ni ali day ñeen ka jamari man di ak yaram leen waxaana wax nañu maa yaa yaa rasuli lox dina yonent yaakalu muy nekk taala ñam moom lan la tax mu fekk yonent bi yàlla lan tax muy lekk wéyal ci tamit sax bi lan laa fi ñu dee moom lan dafay dox ci dee dara am ci loolu dina wasale ci ne jëm ci moom malakum malaaka fay kon fa nekk maa am rek moom mu gën di ajuwaare su fekkee dafa bëgg ñu gëm ko naan rek malaaka mu koy lëgal aw lu xaar ci sànni yi ne jëm ci moom kas nan toom lu tere yàlla sànni toom koom waaw ba mu gëpp ñàkkam bi di xaar yi dem ci marché di wut àddund aw tax tamit ki fekk dafa ñëw ba gën a suñ tool yaa ko gën a nekk dina am ci gën a lu tax am tool bu bu di jaamu ab dundam waaye moom man mi ngi am suuf bi tey dem di marché waaw di di mu nekk lu mu dundee kooku war na nekk yéen a yàlla wa qaala wa nasaali wala way toog na il faut que loolu lañ leen di toog yàlla di leen doy waaye ma soxla nit ñi yàqam kanam de. wóor na ne kuntu seetaan boo naka ñu def naka ñu def la saa yi naka ñu lay demee di wax naan ku yàqam kanam daal ku soxla dund daal waaw am malaaka mu ñaan rek yow fa bala tabaraka bëri na wiñ def moom mi nga xam ne incha allah soxna wu jaaram mu def la ka ñaala xaaral lu gën incha ci loolu yàlla mi nga xam ne bu ko neexee mu may la lu gën li ñuy wax gannaaw ci tool te ñu doon daw incha allah bu fekkee naa la yor ñëwante loolu yëpp sax gannaaw ko gën te jox ma daal jamono yëpp wala ñaar tam def la ka ñaala ku fa am ay tax de yàlla daal di xam ay tax koo jaajana rajo yi kese loolu dañu ngi saa ci jëkkër gi waaw xam naa xam nañu dina ko xelal ñu naan tamit ñu ngi saa ci jëkkër gi saa yaram safara ndaaraanam ndam gis na mu leen ñu makkaan ci dañu barab bàyyi ñu daal di sori kon ñoom ñu dégg daal ñal ko saxa yi doon waa ak wayna ñu dégg safa ngay wayna waa mel ni ku ngal wa bëri la ko fiir way saawu ko dem fan yi ba leen ñu daal di sawar makkaan ci barab bay xam ñu daal di xat waaw xanaa ngeen di dund ñu njëkk di leen bañ a boole seen santaane fan ngeen di jaar noonu daaw ñu waxoon naa ne dafa war a suba naa tare ñu naan waa suba waa suba est ce que nag ko fa jur mu ne laa taxaw mu naan xool ak yow ma tey suba na xaaral ko waaye su bëri kenn booy xool gën naa la téye wala waxoo leen suba na xaaral ko gën a bëri yu bëri alkare alkare yu bëri moo nekk di leen trente bu loxal asaani ko loolu xëy na mu gën a am jafe su ko jamaam jamay téye da ci aljanna ñi nga xam ne muy dëgg kaana nekk na mu ne mu ñëwee ñu daan di fay ba ma seqal tey delluwaay léegi mu ñëwee leen jaar jaar jàmm maa ngi saa wala li ñu toog jaar jàmm lépp luñ toog moom lañ fay am loolu mën nañ defal ci na na na suñu teewoo jaar jàmm lépp luñ toog rek waaye jërëjëf kaana nekk na moom ñu dëggal boobu ñu dëgër waaye ñu dëgër alaaka ñu tawar sama sama tawar ñu muñ daal de waaye maa naqturum def ba muy fandale yàlla wa maa yaabuduna li ñu jaamu ñu dul yàlla def ba nga xam ne yàlla xam ne dañuy xaaraantum yéen xërëm yi am na su mu réeram leen xebaar yi ay jaam sama xaaw ay yéen yéen xërëm yi yéen réeram sama jaam yi ne leen nañ ngeen jaam am am ñoom ba loo réeram ñu sa réer yoon am ñoom loo réeram seen bopp xaaral ñu wax ñoom xërëm yéen ne subhaanaka sunu xel sa yow la maakaana yéen yéen maakaana nekku ñam bakay di yàlla danaa ñaan noon tax na mu jàppat ñu ngeen dëkk yow naw yaa mooy ni mooy ñu ne am kenn ku ñu ne moom ma yow ñii dañuy kan rek ñu jëpp ñoom ñoom dara ñu ngeen ñu jaamu wala fi mu nekk Massakam yóbbaale leen waaye alaaw ma ci mbaaseel attaale soo bañ fàtte si kalaat ak waa waxtaan ak ñaari xaw ma ji nit baaraan ñu war a arafu rek wóor na ba fàtte sa boppam naa loo nañ yéen yéen tam yéen seen yàlla yéen doon jaamu seen loo nañ yàlla nañ jaamu jaamu leen leen noonu li ma fàttaloon dina yéen di wax. ma sotti woon affaire bi sax bañ a leen mu wër waaye na sax bi yaa leen kalaat rek ku ma def ku ma def ku bokkaay noonu. biñ ko jiyee biñ ko ëllëg mooy wax daal mooy xam ne daal di màgg commencé maanaam ñu leen a suñu yéen xam nga dañu leen di def ñoom mos a leen ñu ñoom ñoom il a ñoom nga def ñoom daal loolu dañu leen di baax a ñoom wala borom dañuy wax dina baax ñu jëli de loolu ñu ñu ne yonent bi yonent yëpp la woon ne benn yonent bu ñu jëlee. kon ñaar na def lu baax la suñu si na dañuy nattu di baal ñu ñaan ndax dafa wut leen ñi def ko muy nattu sàkk ko ko ñàkk sàkk ko ko ragal ku teel de ak ku ñàkk dara de ndax attaque bi loolu ndax da ngeen muñ de dafay muñam dafay xañaane ci dafay rëy dafay sabax nga xam dafay ñàkk rek waaw su ko defee bu fekkee yàlla yéen ñëpp nag ñuy saa wa kaana nekk naa mu ko borom sax ba ci ren daa ñu xam ne wa qaala rahma alladina ñaanga laa yarjuuna ragal ñu ne xaanaan da ngeen ñu téeméer yi nag indi nañ beneen jam-jam yi jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu nañu tàmm yi ak yonentam yàlla tey lekk ñam di dem ci jëri lu tere mu am koom mu ngi dundee xanaa di nit ki mu amul dara lu tere malaaka yi ñëw seedeel ko indi nañ beneen wax ne léegi nag law daa wuti la lu tere waxale waaye naa ci ma almalaay sa tey malaayka bu fekkee ni yonent bi wax na dëgg yàlla ak yoon yi na yàlla xatal ay malaayka ñu ñëw dëggal ko de wax ñu ne yàlla yàlla yéen yonent bi de aw na leen seen ji saxar balaa baraw suuf mbaaru gis yàlla ci mu wax ñu ne maa ngi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de laqad istakbaru mu ne rëy nañu fii am ci ci mbiram ba pare waa taw dañ daw parce que woon ak daw kabiran bu dee aji màgg de ñu wax loolu rëy nañ rëy nañ te daw nañ daw ne jéggi na dara de ñu su fekkee ni yàllaa ko yónni ne yàlla ci boppam ñëw fee ñu wax ne moo ko yónni yàlla tontu leen ne daw nañ daw bu rëy rëylu nañ te daw nañ xam nga ne garaanga la ci buur ñu ni teewoo nit ba yónni ko ndawam di wax ak moom su fekkee nag ne yaa ngi teral moom mu nekk ci boppam ñu xëcc lu loo ne yelloo ko xam nga loolu moo di daw te loolu moo di rëylu de yàlla teral doomu aadama yi day yónni ci ñoom yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam garaaga jooju santuñ ko xanaa yow laaj ne ñoom loolu doyu leen na Yàlla xebal malaaka ci boppam ci boppam sax ñoom feeñ ñi rek waxuñ ne gis Yàlla jombut waaye ñoom ñu ko laaj te dowuñ ko de Muusaa laajoon na ko waaye moom daf ko laajoon ngir cofeel de moo tax Yàlla tuddewu ko kuréelu ñoom nag dañ ko laaj rek ngir ndëngte ak daw moo tax Yàlla wan leen ne ko daw nañ daw ba am na lu tax ñuy laaj gis yàlla ak gis malaaka yi rëy ba rëyal seen bopp moo ëpp wala déggoon nañ ci borom xam-xam yi nga xam ne jàng nañ téere njëkk ya ñu xamal leen ne gis yàlla jaar dina lu jàll la ñu bëgg a dëng nag ñu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ñu yàlla boo bëggee ñu gëm la rek gis yàlla foofu xelloowuñ yow ci ñu defar keroog li mu ji nañu ñaar waaye dañuy def gis malaaka nag kooku moom dana am waaye dara waruñu ko yaatal ci def ba ñuy gis malaaka keroog ana kañ ñu gis malaaka ca ba malaaka ma ci roon dana janoo moom waaye keroog du fa jëlee mbéb ndax bakkan keroog ñàkk bakkanam wala dana gis malaaka kañ ca pay jom yàlla bañ koy xisaab di ko yóbbu safara loolu it dañ nekkal ba jëlee tax bee gis yàlla ko. gis malaaka nag kooku moom dana am waaye daal waruñu koy asal de de ana kañ ñuy gis malaaka waxtu dee ba malaaka ma ñëw di rëcc roxoom dana janoo moom waaye keroog du fa jëlee mbir ndax bakkan keroog ñàkk bakkanam wala dana gis kan ca fay jëm yàlla dañ koy hisaab di ko safara loolu yi dañ ne karu ko jëlee tax na fee gis yàlla kooku ko xañ nañ ñan ko gis malaaka nag kooku dina ñëw waaye bis ba muy ñëw du ngeen ko naan ndax bés bu ñëwee waaye ba ci seen roor beneen yoon bu ngeen see bu leen ko laa bu saa yow may dindi la la war na ñoom ñu ko doon laaj waaye dëgg na saa ci barab bu baax yëpp comme na wax lahum bu ne lu mu jëmee na mu ndax moo leen ak yeneen weddikat yi dul ñoom de bés ba nga xamee ne yéefar dana gis malaaka daal yéefar bu mën a doon te loolu yéefar du ba ñuy ñoom keroog ñu kontaan ndax des ba malaaka ma ñëw ñor di ko di di ba kanam dañ ko ñu naan gànnaaw ba mu gànnaaw këram te àndana ñu indil ko adde ju teey bàyyi ko ci téere Yàlla ba indil ko lu rafet waaw indil ko lu xeeñ muy fóon di di xool lu suñu ngoo ko mooy waaw bukki boobu nga gis ñu bukki bëtam de waaw ñu ràcc lool te du ko yëg daal di ko di ko sigilaal boobu muy demal gànnaaw rek moom buñ gis gis malaaka yi ñu ñoo ko waroon laaj ndax ñoom gis buñ gisee malaaka dinañ kontaan waaye ñi bëri koy laaj ñoom gis buñ gisee malaaka duñ kontaan rek. waaye yàqu loolu te dinañ wax loolu. ñu jëloon ak mu dund maa ngi wax lu ñu ci moom de te keroog baat boobu yàlla mu ko tàmm di wax waaye keroog lañ koy waxati de ne ak mu dund ñu dund la ci moom te gannaaw daal malaaka yi dinañ xaw a ñaan ne leen nañ ñu amatu bi xasini alal waadi nañu musu ci borom tur wi waa min sharri sufahaa sufahaa yi gannaaw ga nag gis ni daa laa moom ñu dem leen ko xamal yooyu yëpp waaye njëkk mooy fàttal bu wàccaa ci yaaram rek mu ne ma jooram waaye keroog ba ñuy gis malaaka keroog nga wax ba tey hijiral ma jooram rek te du jëriñ waxaat bi naa ko dund yàlla ila ma xam ne jëm ca lañu jëfoo ñu naan wala ñu ci alal moom duñ ci yiw de jaaru naa woon mu jël ko xabaar garaaw bi yëfër lépp lu rafet ci lu baax yàlla daf koy def sotti përi rek jaamu yàlla sartalu gëm yàlla nag da ngay gëm yàlla ba noppi soo koy def jaamu yàlla yàlla nangu ko waaye fii yaa ngi weddi yàlla ne la sart loo def ci baax itam ñu ngi ci jaamu yàlla doo ci jëlee dara ndax sart yi tax ah, sart yi tax ñu mën a jaamu yàlla yow jaaragoo fi da ngay xam gëm yàlla ba noppi kay soog a mën a loo jaamu yàlla yëfër ki nga am na ne moom gëmul yàlla la muy def ci lu baax ñu ko def al gottal gottal ganale ganal fekk li ko yàq yu baax yi nga xam ne yéefar yi dañu ko def yéefar yu bëri dañu ñëw baax baax lu di def yu baax waaye yu baax yooyu yëpp du nekk jaamu yàlla seen gëm yàlla jiitu de ne gëm la de ba noppi nag loo def ngir yàlla nag yàlla mën ko nangu de waaye soo xamee ne sàrt bi mag bi wàcc na ko ci gëm yàlla mi nga sàrt loo mën a def itam bëgg rek a doon rek asaabu jannati waroon yàlla jànnal yow mooy suñu defar keroog xarit ñoo gën faqaran su fa ko waaye waaw kon ñu gën a rafet màcc nañ ci jàngal keroog yàlla ñu gëm yàlla fa soo demal yàlla ñu ci yàlla boole keroog ñooy gën ñooy gën nga xam ne weddi woon nañ yàlla de te keroog ñooy gën a rafet barawat jàngal de loolu la wan ne ci mboolem bi ngeen yëpp yàlla dana leen ci saaru ko dale fi suba ba digg bëccëg di jot bu digg bëccëgee yàlla sottal ci mboolem bi ñooy dem aljana indi aljana dem safara indi safara moo mu tuddee ko kenn waa waxtu waxtu kenn la ñu ne aljana rek ñu ne fii naa yi ñu ngi ñu bëri ne leen yàlla di gisaabe ci diggante subaa ñu ji rek mu ne ñu leen di joxe añ bu sedd waa ñu bëri yëpp ku nekk fa nga nekk fa la yàlla fekk ak saan de te man loolu mën naa hisaab ñëpp ci benn bés waaye ma ko soxaakul gàncax gi des ba dana xotteeku sama asamaan asamaan yi xotteeku nañu ñun ñoo nga xam ne tey mooy ñanam malaaka yi wala mooy ñanam digal yàlla wala xam ne mooy ñoom suñu digal yàlla leen di digal yàlla wala suñu rawatina leer al malaayikatu malaayika yi tamit si leen ak wasal lépp nga xamee ne yàlla digal na malaaka yi ne leen léegi xotti leen asamaan asamaan dëkkuwaayu malaaka yi la woon moo dox diggante nit ñi ak malaayika yi yàlla ne leen dem leen jëm yàlla ana yoon mu ne xotti leen asamaan yi doomu aadama yi rek ma bind ko te léegi dañuy jóge ci ñoom ñëpp malaaka mu nekk xas yi xam toll ci asamaan te yonent ne febre wàllu ci asamaan malaakaam fa taxaw wala mu rubboo wala mu sujjóote malaaka mu ne jox ko ñu la xatti fa nga toll rek mu xatti loolu tax asamaan dafay mujjee ay sagare sagare dañuy lëngeen lëngeen waaw te saara asamaan dootu am de su ko defee ñii nga xam ne moo te moo ci kaw asamaan moom itam daal di wàcc rek mbindeef yëpp ñëw mbindeef yi waaw doomu aadama yi ci gën a tuuti suñ leen fangee xam ne jinne yi ñu nekk seen fukki dañ di wër waaw fukki ndombo ma jinne yi ci suuf malaaka yi ci suuf ba leen mat fukki doomu aadama yi asakay jinne yi lañ doomu malaaka yi da suuf rek lañ ñoom ñu wër leen fukki yoon a dem ci asamaan bu jëkk asamaan ñaareel ba ci juróom-ñaareel waaw ñu soog a dund ci waaw bay ci maam mu rek xarab waaw malaaka yëpp ñoom wër doomu aadama yi rek ci benn bàkk rek ñu ne na suuf di mën a yenoo loolu yëpp da xam ne juróom bi nekk ñu jëddu yaa yàlla daf koy digal mu yaa wala yàlla lot lotu ci boole leen ci takkata suuf rek al mulku góor yow may sin désaf keroog alaa ko yaa ngi dëggu jëlaamaay ñee naa yéew de ci yàlla rek keroog nguur dëgg yàlla rek la la nguur ñaan keroog rek tey tey yàlla rek kay buur waaye tey am na ñuy xëccoo yàlla baaxal nguur na buur jamono bu nekk na buur waaye bu ñu dajee seen jëm yàlla nag ñu fang way way dëgg way mujj ñu dëgg leen malaayika ak yàlla mi leen mi leen mi leen fàttali ñoom ñëpp ñu daje ci benn fàtt keroog yàlla rek keroog buur rek waxtaan nekk na bés boobu yow man di bés affaire bu daal di jafe yi alors que dina jafe yow ñebe dafa keroog bés bu tiisee doon waaw ci neefar ak ci naa ci saar ne junne bés junne at lay tolloo wax weneen saar ne juróom fukki junne at lay tolloo de benn bëccëg ak peññew yàlla boobu juróom fukki junne at lay tolloo de te mbindeef yëpp dañ leen di fang ñu lay looyal seen lay bindewal jant bi ñu indi ko ba diggante noonu bàtt yi doomu aadama yi fukki xasal rek a dox juróomi naatar te jant bi fi mu ko gis nii mu nga ca asamaan yi nga de nit ñi dajale ko lakk fii fi nekk bu keroogee nag ba diggante moom bopp yi juróom mètre rek fi dox ñu jox ko tàngaay fukki dafay xet naa xar xar moom la gis moom la yàlla wax ne gis moom moom yàlla daf koy taxawal barab boo xam ne ñu ko jëfam jigéen sadax am ñu lan sadaxee dafay def car ci ko bu fekkee mas naa saraxee fadaay ñu daal di ko waabe wattal ko suuf si ci ronam ñoom ak bëgg a yaatu gaare laaj bi fii moom dañ koy defal suñu taxaw dimbalu rek bukki fee lekk ci waaye mare naan la bañ ko yàqee rek waaye yomb boobu ji ji day leen de waaye xéefar moom dana jafe ci moom de wa yow ma yaa abdu jàngatal def ba dana mat ak waa ñu aji bakkaale jàng yàlla te mooy wax ba tey naa bi mooy alaala day jaar loxoom de jàngatal bés ba nga xamee ne Uqbatu ibn Abi Muayt ibnu Nawfal ibn Abi Shams bés ba nga xamee ne ngay mat baaraamam di jam de ngir ngir rëccu bu dee koy def loolu yàqoon gërëm war yàlla itam xeloon te man ci taxaw su ma jàpp maa rasul yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabbi na laaw yoon de naa xeloon te ma maa rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Uqbatu ibn Abi Muayt ci kilifa Makka yi la bokkoon dafa tabewoon nag daf laa waxam fii su tukkee ba ñibbi fi rek dina la saabal ci réew mboolem suñ kilifa ci màkk dina la dina la invité reer wala añ rek mu tukki yoon nag ñëw fekk na daana ñëw di toog ci jotaayu yonent yonent ay waxam ñeem ko lool ay wax wax yonent wax wax yonent ñu ñeemoon na ko lool bu ñëwee toog ci yonent bi dégg li muy wax waaye daal gëmu waaye daal sopp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu na waxtaan def nañ mu dem tukki ba ñëw daal di la saabal invité ñëpp invité waale yonent bi ñëw ne ko man ku ma war fa ñu ma bañ a waaye nag du ma lekk ñam mukk de gëmuloo yàlla de mun a mun a rëdd na daal yonent ku daal yonent ñëw ci moom bañ a mu daal ñu ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah mu jëblu doon jëbloo ne ko Ubay ibn Xalaf xaritam nga tukki ñëw ne ko lu ma mu ne ko nit ku baax dugg ci sama gët bañ na du lekk sama ñam eh, maa wax baat bi rek ngir gërëm loo ko de mu ne ko amul dara lay du ma nangoo see xarit ak yow sama kanam xaaral na sa kanam feeg demuloo ci yonent murta bi mooy fii daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naa yàlla ji xam ne moom moom nga ma doon wax ci moom taf li yonent bi kanam dafay waral wàññeeku dal ci moom comme dal ci moom yonent ne ko gën naa yàlla gis makka kenn du teree bakkan waaye du ma daje yow ci makka mukk lu ma yoree naa la dinaa la rey ah naa ko def mu mu dem juróom ubay moomu ubay na yonent maa ngi yaxal maa ngi yaxal sama ñaari ñaari góor yoo xam ne defee ma yéen lu mooy def mooy taxaw yoo rek balaa maa gis yaay la yonent nag mën naa la rey incha allah ñoom ñaar ñëpp calaxara Badar lañ jàpp xox ba tey naa bi mooy si jëfal ko yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent digal si dinaa Ali na ko rey mu rey ko te loolu moom Nadr ibn Harith rek jar jar yëpp ñoom ñaar rek la ci yonent joxe li nga ne ñoo tey moom xox ba tey ñu rey ko keroog mu béy itam calaxara yëpp mu ne albara sama yonent sama kër na ñëw yonent dañ ñëw sallallahu alayhi wa sallam si dinaa Ali na ko digal ma yóbbu ko safara léegi yonent ne ne man la war waaw daal di ñëw dëbb ko kay de mu naan naar naar naar naar safara may rey safara may rey te noonu la dee de moom bu bay moomu bokk yi ñëw wër ko ne ko jam jam biñ la jam ba sax waaw yow kay dangaa ragal rek waaye dara jëf la mu ne xanaa ah, da ngeen li ma dal de wër na ma ne ñu dëkk ci xaamata ñëpp duñ ko séddoo ñoom ñëpp tey ñu faraane alaaxira yóbbu leen woon mu ne moom may rey moo tax leen sax tey ma dee. léegi noonu la dee rek moom xaq ba tey naa bi mooy ci ñoom moo fekkoon yonent yi dindi ñu ñëw poñe ko ba nga xam ne yonent ba tey yaa ngi bukkeeku léegi naa waaw dara ci bàyyi ko ñëw waaw ba wax ko ndax man loolu suñu loxoom ak parce que loolu rek dina doon yàq wala rajo yàlla ngeen di rajo waaw ñoo xam ne waxu duma yàlla rek sama borom yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog la ñaan yàlla nag ne yow yàlla wallu ma ci Quraysh na yàlla wallu ma ci Quraysh yàlla wallu ma ci Quraysh yàlla gàttal ma Abu Jahl Hishaam Utbata Shayba Waliid ibn Muxrata Abu Zuray waa Ubay ibn Xalaf ak Waliid ibn Muxrata ñoom tuddoon yëpp mer mën nañ leen dara xale bala de Uqbata mu nga xam ne jébbalu woon na gannaaw ga naa yàlla itam nii xelal te man it taxasuma jaafuma rasul yàlla yonent sa yoon aw yoon yàlla defee fekk na dara parce que lépp ñu yàlla defoon la ma tax jàpp ci moom fulaanoon ubbay xale la mu ñu jënde lu ubbay bañ a doon sama moom bi nga xam ne moom wet moom wetu lool dina gën a moo gën a yàlla ndax ak la ñuy réew na ma an dikkee wala sax xaram bari jaay nga mu dikkee ma moo ma delloo ci jéego gannaaw boo xam man bëggoon naa dugg ci jëm yàlla rek mu dal ne waxtaan nekk na seetaan seetaan yi xasoo di bu pencam yàlla nag mu ne ci lu doon àndal rek moo tax rek akbatu moomu di rëccu lu xarit doon ak ubay moo tax nit war a tànn xarit de bul laaj nit laajal kuy xaritam nit ku nekk rek moo xaritam ñoo yokk jëf de moo tax xarit yëpp di noonu bu pencam yàlla xarit yi nga xam ne ay yéefar la ñu wax ak di maykatu yàlla ndax dañuy gis ne la leen yóbbu safara ci seen xarit lañ ko jëlee ñu bëggante ngir yàlla itam dañuy doole bëggante ne ndax dañuy gis naa ko ci ne dafay gis na la ko tax a texe ci xaalisam la ko moom la ko dégg rek moo tax de ñu bëggante ngir yàlla seen bëggante dafay a naa raaka waaye ñi nga xam ne dañoo bëggante ci may wala ñoom ci ba te mu jëm ubbe rek foofu mujj rek waxaana wax na la soo yonent yàlla Muhammad def ci jëm yàlla wala léegi yaa rabbi yaa borom sama inna qawmi yéen a sama ci Quraysh i tax a doon jàppale ñu waxal alxuraan bi alxuraan maa joxe mu di luñ bëri de muy suñ ko yàlla yaa yonent di kalaame yéefare de ne ñii dañoo wàcc alxuraan bañ ko topp rek wala lii la ko yonent wax kon nag yonent bi dafay taw ne yow sama borom gis nga koy gis waaw gis nañ ko bañ ñoo topp alxuraan bi ma leen di wax de yàlla di ko defee nag ko war a saali ka dem liñ defee yéefari màkk ñuy say noonu yaa laa doon def li ku ni nabi ñeneen jëpp yonent ci jëkk sa adu wàññi noonu ñoom ñu gën yàlla daal di ko def loola ne ko loolu jëkkewul ci yow def yonent bu nekk aw aw ñu dem ne ko daan weddi dañ ko woon noonu def tàmbaliwul ci yow ñu ñëw ne yonent yow mu ñëwoon de boo ko faa daan dara ci borom saa ak yéen ci ak jubal wala ci dem ak ak jubal yàlla dana la moom da laa war ci yonent bi dana la dimbale ci say noonu def waxaara wax na la dina ñaanee ko fa dara dinañu ba tey ñoo ñetti lantam juróomeer ñoom ñoo bëri ñu ne law laa lu dira lu dara wasara amee ci yonent bi alquran ma alquran jumlatan bi muy boole waaye dafa mbiri jàng mu alquran lu muy def bu tawee mu wàcce aw saar boo léegi mu wàcce beneen saar ya mu loo benn yoon rek ci bëmbëstal naka tawre woon ak lin diin ak saboor téere yi jëkk yëpp yàlla daf leen a bind waaw indiwaat leen ba ca mujj jox ko Musaa benn yoon jox ko Isaa benn yoon jox ko Daawuda benn yoon yonent nag moom alquran dafa wàcc waaw ci ñaar fukki at ak ñett ñu wàcc lëf gannaaw lëf rek ñoom ñëfa yi nag ñu di nag ñu ne kala alxuraan wàcc na téere yi njëkk ya wàccoon lu tax ñu wàcc lëf gannaaw lëf teem wàcc benn yoon mu ne tabarika waxal nañ ko ngir muy ci kaw ñu ko bindal ngir mu dalal bi juum ngir mu dëgëral bi juum bu aada ko xol ba de soo gisee yàlla wàcc alxuraan na ko ngir dëgëral xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a toll naaw ci bañ nañ ko wala naa toftale nañ ko toftale nag toftale wàcce nañ ko lépp gannaaw ci ji def ñaar bu ak ñett téere yu jëkk ya tawraat dañ ko bindoon lépp kaa ñu benn yoon jëbal ko Iisaa ndax moom jëbal ko Muusaa ndax waaw moom mënoon naa jàng mbind mën a bind Injiil noonu Zabuur noonu yonent Yàlla Muhammad nag moom mës na jàng mën nga bind mën nga jàng su Alxuraan wàccoon benn yoon ci moom ci bëgg mën naa waaw mu gën a jafe ci moom de moo tax yàlla daf koy wàcce laara waaw ba mu wattu ko waaw ba ba mu faq waaw ba mu joxoon ko mu doon wàcce gënoon laara beneen beneen hikma doon ñaareel ba dafa nekk ci ji noonam saa yu nekk ñu di ko fexeel lu bon waaw muy am lu ko naqari ci noonam su amee lu ko naqari rek laara wàcce waaw defal ko wet rek ay nit itam ñu di ko laaj laaj bu ñu ko rek yàlla wàcce laara waaw xamal xam ne moom mooy tontu rek ba nga xam ne alxuraan wàcc ci ak yéex lëf lëf ba lépp waa di caamu ji wala yaakaar naa ne diggante yi la bi masalin yow am ni saa mu di ngir yàq sa nit ndax ji naa nawet bu diggante la bi daa ko ci ak jañam la lënt muñ indi alxuraan daal di ko daal di ko jañ la waa xam nga dañ koy rafet parce que dañ ci jiital. ànd si ne ñaari ñoom solo def na fa nga daal aw jëyee ci kanam seen. kéem seen yoo xam ne bu jëm yàlla dañ leen di fa nga ñuy taxaw kanam. ila jahannama jëm jahannama walaay te ñu ne la gars yi faral ñoo gën a bon makkaan ci balaa def waaw ñoo gën a réer yàlla buñ leen di dañ leen joñ seen loxo yi waaw baax ko kanam jëm jëm jëm safara kanam la ñuy doxee ñu ne xar kanam la jënd di doxal mu ne ci la ci la doxaloo ci ñaari tànk la bëggee doxaloo ci kanam la moo tax yëfal ñoom seen kanam lañu baaxee jëm safara saar ak yonent ak taw ak lépp xam ne yéefar yi rafetal nañ ko yëpp bu nekk indi na la ne mooy mooy tontu la nag ñu nekk ni ci sa jëkk yére nit def loo yonent bi ba tey yonent xamee ci ne yonent yee ko jëppoon te nit ña dañu leen daan weddi di laar te dañoo muñante su ko defee moom itam mu muñ te yàlla daf leen a mujj dimbale mu xam ne moom yàlla dana ko dimbale itam Musa ak Haaruna ak Sey wala xalaatee naa moom Musa ak Musa ak Ibrahima taw rek. ñoom ñoo ñoo ñu wala man am na ñoom ñoo ñu am xale wala am na Musa ak Haaruna wax nañu ñoom ñu ci ak ñoom waa Haaruna ñu di waa Haar ñu waa di waa Firawna Firawna yóbbi yàlla xamal na Firawna moom itam ne laxal na leen waaw ci baro kon soog ndox ak ñoom ñu ngi xaar ci wàllu incha allah waaw pour jàngatal xaw ma noonu ñu ci noonu xam ñu ci noonu ñu dëkk ñu bàyyi tam yàlla yónni woon na yónni yàlla noonu. waaw loolu la ñu la yónni yëpp loolu xam nañ ne noonu waat na leen ñu la yónni yëpp ñu la yónni yëpp yónni yëpp seen wax benn la ku ci la ci kenn yëpp nga leen ñoom ñëpp wala noonu wax ma junni at nar a juróom fukki at nga xam ne ñoo ci faaroo. waaw ankabóot yi daal wala nee na ni ay yonent yu bëri la moom yonent yàlla moom taxaw na taxawaay fukki yonent ndax dund na dund na fukki maam wala ku weddi seen yonent boobu weddi nga fukki yonent après maam laroon nañ leen de bañ weddee noonu yàlla laroon na leen ci waaye tuufaan ba xam te ñoo de ba jaal maam dañ def leen aaya tam ñu xalam ñu naan ñu ñaan ñu de yàlla bu jëlee ñu taw ñu ñaan ñu de waaye tam naa tuufaan ñu taw ñu asaaro mbugal andi mbugal aji nekk lépp ñaare ci làngoo ba suuf jàng dafa xaar dafa solo xaar ci sam ñetteel ba mooy nitu xaar nitu yonent yàlla xóot ba samoo daal samoo rek ñoo nitu saalu waa xaaba rek yaa waroon bënd ga am ña nga xam ne ñooy borom bënd ga ak seen la woon ñu ne yonent yàlla sooy bu la ñu ne déet ab yonent la woon boo xam ne dafa waar aw ñu doon ñu rey ko waa pour ko ci teel ñu ne asaabu rasi dañoo dóoroon seen yonent waaw sànni ko ca teen jël aw dañ bugg ko teen ba fekk na waat na leen ab bi seen gëm ci gënu may seen waa ji ñuul waa ji ñuul ja ko gëm ne sànni nañ ko ca teen moom bu xëyee rek dem taxaw yi taxam na jaree mu toog ñam ñëw ba ca dindi teen ba waaw ko ko lekk waaw gannaaw ba nag benn bés mu taxam na tam ba xenu ko yàlla nelawloo ko mu nelaw fa juróom-ñaari at waaw yàlla war bati ko mu tëddee gànnaaw gànnaaw juróom-ñaari at muy ci ceeb ak yoon bu yeewu lépp defe nañ ci benn bés bi rek nanu mat ma dem jaay dem bi moom ko yokku ñam dem sëkk ko sëkk ko sëkk ko temb fekk na ndekete nit ñi tiit nañ waaw ñoo ci waaw ñoo ci leen di ko gëm ba génne ko mu waat leen ñoom ñëpp ñu ngi ci gëm ñoom ñooy asaabu rëkk wala ñu ne mooy ñu ngay taxaw ñu naan dara mooy yonent na ab yonent loon boo xam ne aw nit dama ko sant lu mën a am daal nit ku Huud nit ku Aad doon nañu ko yonent Yàlla ci Huud nit ku Samuud yéen nañu Saalihu ñun dënd nga kum ci mën a doon dem Shuaybu dem keneen yéen nañu gën a yonent waxoon ak ñi bàyyi na sax ci gën yonent naa def noonu la war a ñaar di demee noonu la war a ñaar ko lam saala léegi ñoom yëpp Yàlla di leen lañ layu tettale ak wéetam ak dëgg ak yonentam ñu weesi waxtu leen képp safar naa xaram man lay fas de mboolem xeet yooyu ñu tuddoon yëpp yàlla gënal na leen yoon wu jub indi leen ay mujisaat ñu tettale dëgg yonent ba ba ñu weddee nag yàlla xaram na leen ñoom ñëpp ba xamee ne loolu am na nag yonent it xamee ci ne moom itam ñu fay weddi yàlla dana leen xaram ñoom ñëpp moom itam yàlla dana ko dimbale nam dimbale woon yonent yi njëkk rek wala xalaat ba romb nañu alal xale yi te dëkk ba rek ñu daal um dara sooyof na ko makara sooy bu bon ba de dañoo waa makka um put leen ñu dem ñu tuur yonent yàlla lool de suñuy dem saam daañu romb jënd ci moo moo tafi jotee nga xam ne dañ leen sawar taw bu bon ba mooy ñu yàlla sawar ci ay doj bañ xalatu ba pare yàqu noonu ndax nekk ñu woon yow da ngaa di gis ko ndax gisuñ ci sarañu waadoo ci nag ba de kanu ne sonn ñu laayar jëma rek dañu ñu sonn am dëkk de yéen ragal ñu rek ne yàlla noonu leen dekkal ba naa buñ dee way taaraaw ka lem gis nañ la ine tax ñoo ka dañu jàppale laaw soon dara ne ci yëg de buñ gisee yonent yàlla Muhammad di ko yëg naa ahaasa Muhammad mi de le fii mooy fi nga xam ne ba laa yónni na ko yàlla rasul mu ci yéen ñun Muhammad mi de yàlla yónni ci ñun di ko yëg te yëg googu alim dëngale ci ñoom ndax nit yaari yëf rek a tax ñu di ko yéegi bu fekkoon ni aw meloom dafa xeebu bindam ñaaw bon mën nañ koo yéegi di ko reetaan waaye moom moo gën a rafet lu yàlla bind moo gën a mat bind lépp kooku aw meloom lu ñu yéegi ñëwu ca ci itam indil na leen mujjisaat yoo xam ne moo yàlla taxawoon ne ci ci wax dëgg la ndax bu ne yàllaa ma yónni def loo xam ne kenn mënu ko def ne lii mooy sama tegtal ak yonent waaw loolu waaw wane na euh, wane na ak matam ci maanaa ci gis ma mat ci maanaa ba noppi ñu di ko yëngu ñaga naa suñ caara naka ca yanamu la yóbbu na naa mu réer la dukat moom man mii xamal noo soppi xanaa de dinaa wéy sax yàlla sunu loolu am sabar naa dugal ci kon a soppi naa de ah kay ci ñoom su taxu sonal ñu lànk parce que fi yàlla rek Muhammad danañu wallati wa sawfa ya'lamuna buur nag xam nañoo xam ñu ne yàlla def ñu janoo ala bugal ci ko yàlla def man akallu ana kan bi gën léere fa di leen ci yoon de ala ta solo ci la man sax fa ka jàpp na mu ila yàlla am xaaw yi bànneex a bakkanam Quraysh jaamu yàlla ki nga xam ne moo leen sàkk ana sàkk seen bànneex a bakkan rek gis gañ neex rek nga ne ci sama yàlla di ko jaamu garab gu la neex nga topp ci di ko jaamu mooy sama yàlla xam nga kon jaamuwut dajoo jaamuwut garab ga bakkanam la jaamu rek ba neex a bakkanam la jaamu yonent ne nekk ci ron ndarge nekk suuf rek nekk ci ron ndarge asamaan yàlla ñu ñuy jaamu lu ba neex a bakkan de afa anta ndax yow takku la nga nekk wax ci leen di aji wattu alee ci moom ku jaamuwut mooy ba neex a bakkanam ndax yow mën nga ko wattu mën nga ko tere topp ba neex a bakkanam maanaam déedéet am tax fi am na nga jotu am na asaraawu dana gën ci bëri seen yàq moom lañu dégg aw yàq dana lay gën a xelu mbaa danga leen a ñuy ay nit ñu mag di guddee sa xelu déedéet ñoom du nit ñu mag de ilum déet ñoom ilaa kana maam la naka juddu kat lañ parce que ñoom ñoom ak dañu ñëw ñu wàll xeebal moom juddu kat ñoo am cap déedéet ñoom sax ñoo gën a réer juddu kat ndax juddu kat soo ngëwee xont xooxo mu topp la de waaye soo ko waxee gaddu ak moom mu daw rek kon nag jullit kat a gën a xenu yéefar yéefar moom su koy xool ci njariñ lay daw waaw su koy ko ci a topp alam tara ndax gisu nga ilaa bi nga jëm ci borom sa di lekkar mu xanaa ci yàlla waxtu yi nga xamee ne bët set na wecc ba ba jant bay fenk mooy lan mooy li dox diggante leer bu mat sëkk ak lëndëm gu mat sëkk lëndëm gu mat sëkk bakkanam doomu aadama daf ko bañ soo nekkee ñu dem di nekk ci tiis leer gu mat sëkk itam nii leer ak jant bi dara bokkul sa digganteeg moom kooku it kenn attanu ko dafa tàng doomu aadama bëggut loolu bëggut lëndëm bëggut leer moo tax yàlla defal ko bindal ko ker ker nag gis nga ko mooy li nga xam ne def na ab lëndëm lëndëm ci leer ak jant bi ba ñun ñu mën cee bu fi jógoon ba naaj ñoom naaju rek duñ ko mën yàlla mi leen defal ker googu def ko ci néeg ak bu bët setee rek moom àddina fay dajat ker waxtu woowu moom lëndëm amut naaj amut àddina lépp ker la moo tax ñu ne waxtu waxtu nangu ñaan la moo tax ñun yàlla jagle ko muy waxtu wirde yi ñuy dellu ci seen borom su jant ba fenkee nag waaw daldi folli ker boobu nga xam nag ne léegi ker gi dafay jagoo rek ci ko xatul ni ci nii yeeg ron garab yi yàlla mi leen bindal ker moomu xam ne bi bët setee moom amut féef ba dina lépp ker la ba jant ba fenk wala saata doonte sooboo nangu la def ko fàtte moom ngay gis sax ni ker gu mat sëkk bi bët setee te jant fenkagut ndax am su neexoon yàlla mu bàyyi ko noonu da ngeen dëkk ci kër faaw du ngeen gis naaj du ngeen gis lëndëm su ma jaal naa topp na def xam sa jant ba dali dariñ mooy aji tekkale ale ci kër yàlla def jant bi nag mooy tekkale kër bi su taxutoon ak jant bi duñ xam xewale kër de waaye soo wàccoon kër gi léegi ba dem taxaw ci ron jant bi da nga xam li li xewale kër de su ma xabat maa topp nu ngëp ko yéenaa jëm ci noonu xabdan añ gëm yasiran a aji nëbbu gannaaw bi ko ronti di ko wàññi muy dellu ba nga xam ne tey waaw jeex na tànk gannaaw gannaaw bi jant ba fekkee de woo moom xam ne fi mu wax xam ne yàlla bind na ma lakum ñu leen lay def ci li baaxal mu ya sutura de yàlla leen guddi muy sutura ñaan leen lépp loo xam ne mën la def léegi ci néew yi guddi jotee waaw ba sutura si guddi ñëw. mën nga koo def sa kenn du la gisee moo tax yàlla leeral ko mu mel ni koddaayal wanaw ma tam def neraw subaatal muy noflaay yàlla bindal leen itam neraw muy noflaay doomu aadama feyandoo kër këri ci soxlaam ba guddi jot mu tëdd neraw bu nelawee noppalu rek bu bët këtee nag mu dellu nekkati nit ku xeer wajaala tam def naara bëccëg lu soran muy bararab xeew rek mu def bëccëg nag muy waxtu xeew ku ci nekk jëm ci wërsëgam ci fàq wërsëg rek su defoon guddi rek xiif bu rey a fàggu a lekk naan su defoon bi rey leen de mu bindal leen guddi muy seen koddaay defal leen nelaw mu di seen sutura mu defal leen bëccëg muy waxtu fàq wërsëg nit ki def loolu moo mooy kenn te moo xëyoo ñu ko nekk na ci teg yi nelaw nag boo xamee ne dara desul lu yaa nga bëgg a def nelaw nga tudd yàlla rek nga tudd yàlla rek ndax saytaane fi yéen ndaw yow waaye ba gisul lu ma yaa nga bëgg a nelaw yaa ngi ànd ak yaa ngi ànd ak malaaka malaaka mi daf lay wax sa bés bu tudd yàlla nag soo tudd yàlla waaw saytaane daal di dëdd waaw. su ko defee malaaka moomu la gis sa yére yi nga summi waaw ñu jaamu yàlla ba bët set yàlla bind ko ci sa ci sa kàddu su fekkee nag ni fàtte nga tudd yàlla nag waaw soo yeewoo boo tuddee yàlla saytaane fa dafay fat ñetti fat fat ci xolam nit buy nelaw su fekkee ni yeewu na tudd yàlla benn fat fat kay ceeku de bu jàppee beneen pas-pas fecceeku ñu julli ñaar raka beneen pas-pas fecceeku de kooku dafay fay waa xol bu tey xawaat ci def lu baax su fekkee nag ñu yeew nga julloo yàlla jàppuloo julliwuloo pas-pas ya saytaane fasal ci sa xol ba ngay nelaw benn di ca fecceeku mooy waral nit ci tey ak bakkan boo xam ne bu bon la de bu taayal ci topp yàlla waaw xawaat ci lu neexut yàlla guddi yàlla def na ko muy nelaw kaay def na ko itam muy barab ab jokkoo yàlla def jaamu yàlla yu baaxee ci dara des lu mooy guddi jot na ba nekk dem ci néegam ñoom duñ ko gàttandoo nelaw rek dañ koy gàttandoo dem wéetee seen borom képp ku sopp su nga wéete su nga sopp waxtaan ak moom waxtaan woo xam ne kenn du ko fekke àll bi nga xam ne ci jaam mën a wéetee boromam nag wax ak moom lu kenn fekke wut mooy àll guddi moo tax ñooñu yàlla su guddee ñu jàmm seen lal ya dali dem ci borom de tuddee moom dundal guddi nag am na ay daraja daraja am na ñoo xam ne dañuy julli guddi lépp am na ñuy julli genn guddi am na ñuy julli suñu si guddi am na ñoo xam ne dañuy julli ñaar ak safaa lu bon bon def safaa wiitar am na ñoo xam ne balaa fajara xar daal danañ yeewu waaw jàppal jublu ko leen ñëpp waxtu suba waaw loolu yëpp xeeti dundal guddi la lu ci waay man lu ci waay rek bokk na ci dundal ci guddi guddi lépp waaw sànq na ne na fanweeri ak nelawul guddi yëpp daf koy jaamu yàlla benn des nag mu gëmeentu naka la gëmeentu rek nelaw di leen te gis rek boo ko gisati nag ci jàkka jafa ma nga bokk njëkk naa am de bëgg nelaw rek ndax Muhammad dama amoon ci diggante yàlla leen bindal guddi muy seen sutura defal leen nelaw mu di noflaay mu defal leen bëccëg muy takkuwaay ak wërsëg woowu moom ba tey àll moo wër bi xam ne asala ebal na mu rëy a ngelaw lu soron muy aji safal ci kaw bay dee yaa ngi ci njëriñ la kaw yàlla ay ci nga xam ne bu bu ngeen nekkee ci noor bu bëgg leen a nawet. mooy hebal ngelawam ngelaw la dem togg niir ya wa an fal naa sañ wàcce mi na samaay si gën yaa samaan naa nag taw taawaral mu di laabalaa ci bàcc ci sobe rek ngay daal di gis aw niir judd fasu daal di gis akam ndox waaw loolu mooy rek waaw mu daal di xiin waaw mu xiinee rek waaw daal di taw rek bu tawee ndox moom nga xam ne moom la yàlla wàcce ci taw bi di ndox moo xam ne fa leen di laabal rek li nuy ngir ne nu dundal bi ci ñoom baldatal suuf may tan su dee aji wow de fekk suuf saa yoo kon suuf sa daal di ba taw boobu yàlla wàcce dana ci dundal suuf gàncax gi sax gannaaw bu dana ci nandal ay judi kër jëleen yee nag yee bëy yee xar ak nit ñu bari ñoom itam ci ndox moomu la ñuy naan de teewal ak sawango lépp ci wërsëg yépp ci soxla bàyyi ko inna samaay maan ab taw am ndox nag taxooran di laabalaatal loolu moo tax yonent ne yàlla du nangu julli lu may ci laab te laab itam mën daa amee lu may ci ndox ndox mi mën a laabal nag mooy ndoxam mutlaq de ndox moo xam ne dara jaxasoowut ak moom ba sotti ko ndox mi nga xam ne moom lañu war a laabe ko dee wute nañ ci ndax baatab maa am la yàlla tudd te def ko naturel ne am ndox mooy laabal mooy laabal liñ tudde ndox mooy laabal ndox moo xam ne ne leneen tabbina ja ba soppi ko loolu dafa tudde ndox ñi soppi ndox nag kenn muy lu laab wala muy sobe su fekkee ni sobee du dugg ci ndox te sobee su tuut la te ndox ma mat na yaari yaari yaari ndaa daal lu fees yaari ndaa ci ndox yonent ne kooku sobe mënu ko yàq lu tax sobe fa bu ca toqee tey lu néew te soppiwut melaw ndox ba soppiwut cafle ga soppiwut ban wa kon amul xalam moomu ndox mënees na na koo laabe su fekkee nag ni li tabbi ci ndox mi bëri na ba nga xam ne soppi kenn ci melo yi yàqu soppi cafoom soppi na meloom aw banam boo lef la dootul ndox la ko la la ko soppi dañ ne lëf bu ànd ak leneen leneen rek la ndox bu dugg ci dara dugg ci ndox ba soppi ndox ma ndox mi melatul loola kon ndox ma dootul ndox loola la loolu mooy ndox mu soppeeku mën da laabal waaye ndox mu soppeekoo sobe rek la aji di di ne mën da laabal ndox mu soppeekoo na laab nag ni ñam ndox moo xam ne suñ si moo dugg na ci wala diwlin dugg na ci ndax mën naa laabal am mën da laabal maliki yi ñoom nanguñ ne moomu ndox mën naa laabal xanafi yi ne moomu ndox mën naa laabal ñu nga sukkandikoo yonent mas naa jàpp ci njàpp tàndarma ji jar ba nga xam ne tey jar mu neex moom ngay naan yéen a mas na koo jàppee kon nag moo tax ba Abu waaye ndox moo xam li ko soppi lu li ci li ci dugg lu laab la moom mën naa ne su fekkee kooku moom waa am sukk ci ne mën naa laabal su fekkee ni soppi na melo yi nag. kon rek dina ak mut la xam ne lépp nag xëccoo bi yëpp daa tax moo ko indi yàlla maanaam rek la wax Malik na ne ndoxam mut la mooy ndox loo xam ne da nga koy tudde ndox rek te doo laaf leneen soo ne ndoxam nangam rek yàqu na bu seet leneen rek ndox mu am diilin ndox mu am mooñit ndox mu am loo mën a tudd rek ndox mu faw dugg yëpp du ndox fa Malik ndox rek ndax yàlla maanaam la wax yeneen nag daana jàpp ci teen bu baaxata teen la woon boo xam ne jigéen ñi buñ bërëgee ci lañ daa tuur seen bërëg yi ci lañuy sànni medd yi yeneen ñu ne ko yaa ngi jàpp ci teen bi nga xam ne medd meeg mbërëgu jigéen yeeg waaw sant salte bu nekk ñu ko ci def mu ne nan ma tawarul laayu na gisoo tey ndox laabalaa la dara lu ko laabal te jàpp na ci waa teen bu baaxata waa am sama wasal na ma sama ay digg jaa sama maanam ndox taxawaran mu ngi laabalaa kon de ndox moo mën laabal de loolu xamal na ne jaamu yàlla duñ ko nangu lu mooy ci laaj yonent ne laa tuqbalu salaatun bi xayri tahur suñ nangu julli ci lu laab laab nag mën daa amee ci ndox ci su laab lu ci koo ne da ngaa lott ci jëfandikoo ndox wala nga xam ne woot amuloo ndox de mu ne ndox moomu itam danañ ci nandal ay judikat nandal ci ay nit yu bari unité bi yéen a leen moom waaye mënu leen leen a nandal yàlla ca taw boo xam ne rek ci la leen di nandale yéen ci seen bopp itam man yàlla maa leen di nandal de wala ka faraf naa baamu nañ ko moom taw ba mbay moom diggante ne fekkal ba ñu nañu waxal de yàlla dana soppali ko taw diggante jaam yi muy taw ba tewet ñu taw ba tewet waaw yëpp ndax ñu xalama ci rek ne lii ci ko def kenn la tewet na moo moo a jaamu bu taw bi taxawee rek ngeen def ne dootu bu ma yàlla mu taw ba ngeen defee loolu gis leen jawaaroo ba gëm xam ne loolu gën a bëri weddi de ku gëm mooy ku wax ne tawlu nañ ci baax ak yàlla ak ngëneel lam ñu ngi sant yàlla amma ku wedd yàlla mooy ku wax ne guddi sangam moo teru ñu moo tax taw bi taw rek kooku moom yéefar na waa wedd na yàlla mi taw waa bana fi gëm guddi ci nga ne ku la la naka moom rek wala si naa doonte sooboo nanu la baax naa kon tey nu yónni ci kulli xare bi lépp dëkk na ci ran aji waare def nga am su neexoon yàlla dëkk bu ne mu fàttalee waaye mbindeef yëpp yónni nañ la yow yonent yàlla Muhammad ci ñoom ndax fab yool gën a màgg de moom ab yonent ci gañoom lañ ko daa yónni moom ñu yónni ko ci mbooleem ñu rek gisee dale jëm ba ko yàlla yónnee ba faa dina yem ñëpp def ci àddina yëpp mooy gënam yonent ndax ab yoolam gën a màgg de coono waaye ab yoolam it moo gën a néewal gi yàlla néewal yonent yi te su ko sooboon dëkk bu ne mu sàkkal leen seenam yonent ngir yi la de yonent yàlla Musaa dafa masa am bés bari Israayil di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj di sonn ñu di ko laaj di ko laaj waaw ba yokkat jàmmi leen ne sonal lañ ko ba bët ca kër gi yàlla yónni ca yonent ñoom ñu am ci seen yonent jiitu kenn mu ne yow yàlla lii ah mu ne ko da sonn mu ne ko sama bakkan daal attanu lii fiir jàpp ko waaw julli yonent yu bari raay Musa yonent yëpp yàlla ray leen ca bëccëg ak garaw dañuy teraangaay Musa def de waaye waaw dootu dootu xa dootu dootu xadi ñu ñële di leen tooñ moo tax yàlla ne su ko dëkk bu ne mu yónni foofu yonent bi mu defut loolu nag yow yonent bi da nga waaye sax yoon dana gën a màgg tey bi nga xamee ne sa teraanga a yàlla jagleel fi ak yonent yow rek te bu ko neexoon fu ne mu yónni ko yonent nga xam ne itam waaw la war tamit léegi de naka nañu borom xam-xam yi de su neexoon yàlla mu jox jaam bu nekk xam-xam kenn du soxlaa dem ci jënd fooyee moo tax de su fekkee ni yàlla jagleel la xam-xam um, bul bul bul xam de waaw bul bul yoo xam ne ñu ngi lay laaj de balaa tuutee bul na la wér di ñaan wa jaay ñu jaay la ci alxuraan ji adam jaar kabira nga xam ne maraja bër gën yaari géej ba a xorom gi ak géej gu lewet gi a saa gile ak bun aji neex la furaatun sat gi neex la bu waa saa gile min hun aji xorom aji sat fex la mu xorom ujaajun aji gañ la mu de nga xam ne di dex mi ngi neex mel ni loxam taw di dex waaw moom weex tàq nañ ne xorom de wajaala tam de bay na maa diggante seen barsaxan aji diggale te yàlla def aji diggale seen diggante am na ci lenn bar lenn réew yi boo xam ne da ngay taxaw bootal bootal ka ci seen lay joor moom mu neex nga xam ci sa càmmooy mu saf xorom de te dara bokkut seen diggante lu may kattanal yàlla rek moo leen moo leen sosale da nga xam ne géej ak xorom la lu yàgg yàgg du soppi géej bu neex ga géej bu neex ga lu yàgg yàgg mën nga soppi géej xorom nga rek te def nga lu kenn la tawee na te kooku rek ñu di ko jàng waaye jiraan ak sutura maj mahjoran su dee aji tere jaxasoo benn oo moom àll fi mooy nga xam ne xalaqa bind na meel maa yi ci ko xam ma doomu aadama de ba yàlla mooy ki nga xam ne moo bind doomu aadama mu bàyyi ko ci ndoxam ma nii lu mat kii nga gis ndoxam ma nii rek ci la jóge rek ba jàngale woo tam mu solo mu di borom waaskan wasiiran tey borom yi goro waxuma nit mani mi bi soppeekoo di nit ba noppi xam na xartan wam juddoo ak xartan waa xam ne ci la day ci jabar de waaw ñi ñi yaari xartan ko a soob de yàlla mi def loolu mën naa def lu ko soob de yonent sallallahu alayhi wa sallam ci Quraysh waaw la juddu am nay goro mooy may na doomam Zeynabu Abu Lahab ci bani Mahzor moo jur Zeynabu wa Zeynabu moo jur Ali ibn Abdul Aziz ak Umaamatu Ruqayatu mu may ko Seydina Usmaan ibn Affaan kooku amul doom mu dee mu may ko Ummu Kulsum moom itam amul doom mu dee moo tax Seydina Usmaan ñu di ko wax Nooreyni borom yaari yaari baat na soso ba tey Usmaan la Yàlla ma sa mu denc ñaari doom yi ak yonent ne yonent ne su ma amoon téeméeri doom yi ci njëriñ su ci dee ma may ko jëlee ba ñuy daj de fii nii naa Sayyidatuna Fatima ki nga xam ne moo doon caatam nag tam yonent ne mooy sangab jigéen ñi ñu doyee sangab góor ñi ba mu matee sëy fii nii naa ñëw ñaan ko rek ne ko yàlla digal bu ma dara ci mbiram Fatima mu dem foofu ne ko nañ dem ñaanal la ko rek ñëw mu ne ko may ko mu ne yàlla joxagul ma ndigal ci mbiram Fatima

ali mi nga xam ne fifty mënu ko am mu ne ko yàlla ma ko digal de mu ne ko bon ak gërëm naa ne yàlla gërëm naa ne yàlla ka dem de yonent ne Seydina Abubakar ak Seydina dem leen ci ali ne ko ne ni lu mu tane ñu may ko Seydina ali ne man de amoon ah, mooy sama jaasi bi yonent ne jaasi bi sax ko jaasi bi jaar jee ko mu ne fap yi yonent ne fap yi moomu ko xarabee ko mu ne sama mbubbam tol mu ne mbubbam tol moom moo ko moom loolu kon moom ku ko amatul mën ngaa xare mën na laa mos a ji jàmm jàmm rek lay jëriñ Sidina Abubakar Sidina Omar xam bu bom kam wi Sidina Ali amoon di ko yóbbu ca marché di ko jaaye pour mën ci am lu mu takkee ñu romb Sidina Usmaan mu yéen fu ngeen jëm ñu ne ko Sidina Ali dañ doon ñaanal Fatima doomu yonentu yonentu laaj nañu kan Ali amul nu mu bom kam mu koy jaay ndax mu am ci kan Sidina Usmaan la ko poosam génne ñaar teeloo leen ko mu bom konoom jàmbaar bi day ne Taalib kenn du jaay mu bom ñëw ñu takkal ko rey Fatima te yeneen te may na gona gis bi yàgg fàtte lu jëm ci boole leen nday Fatima doy ci biir kër gi bëgg lu may ñun jëkkëram jëkkër ji itam bëgg lu may ñun jabaram te ñu war a dugg ci kër gi Ummu Ayman ci nga ci yaayam te moo ko yaar daanaka wax na yaay waaye soo yonent bi moom rek lañ ñeme ne ko xam nga ne Xadijatu dee moo tax li nga def nga def ko mu lan mu ne Fatimatu nga may ko jëkkër boobu ba tey mu bëgg a gis jëkkëram jëkkëram bëgg ko gis waaw ba tey waxu ko ci dara yaa bu ñu jot a yonent bi ne boo nag dem leen ngeen ko waaw bu ko jëkkëram ñu ko yére sang ko kuddeen ko waaw ko kawam gëttal ko ne ko daañu la jébbal de Sidina Aliou dafa indoo raata am ci toolam yowee am lu mën a saytalee lu mën a reerale saytale ba nga xamee na nag yonent na leen bu yonent na leen yóbbu leen ko te ne leen buñ dara te ñëw ñu ñëpp ñëw nag yóbbal ko seen ali ab lal ab ab der deru gàtt boo xam ne buñ buñ tëdd lal ko foofu mooy lal ba mu faagale buñ guddaay ba seen wet yi laal suñ tëddee suñ ko garamee seen bopp yee seen tànk yi mooy mooy la sangab jigéen ñi yonent ñëw ca guddi nag jàng Faatiha ak Ixlaas ak Mawrisa tey ñetti yoon daf li ci ndox waaw jox ci naari sotti ko ci boppam Fatimatu ak dënnam ak yaramam ne joxe ma beneen ndox ci naari ne xam ne man mu ne ma ma jóg indi ndox mu defal ma la defal Fatimatu mu ñaanal leen nag waaw yonent daal di dënd Fatimatu di jooy di jooy ba jooy su fekkee wax ma rek waaw gis wa wax ma rek ma daal di la mu ne loolu de damaa gis guddi fee jëlee ñu ma sall ba ma set ñu gëtal ma waaw solal ma yére yi rafet indi jébbale ma ci néegam bi mais fàttali ci guddi nga xam ne dañ maa xala sang sang ma gëtal ma yóbbu ma ci sama bàmmeel de loolu laay xalaat tey moom a jaamuñu sama borom mu ne demal mu kabar di julli Ali di julli ba wedd ñoom mën a seete loolu Fatimatu moomu moo jël Hasan ak Huseynu ak Ummu Kulsum ibn Muhaffin mu dee ci ndaw ak ñu wax Zeynabu Ummu Kulsum moomu Seydina Umar ibn Xattaab moo ko denc kon bu nekkee mu julli de yépp di sakku gorante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent na ne askan gu nekk ak gorante gu nekk dana def pencam yàlla lu muy askan ci man ak gorante ci man de waaye bu soobee dinañu jaamu min doy laay yëngu yàlla maa ngi woon moom loolu cee ci mu leen suñ ko jaamu wala ya durum lor ci mu leen suñ ko jaamu teefar nag ñu jaamu xerem xerem moom soo ko jaamu moom du jariñ soo jaamu wutul du la lor mu fi ana ñu nit ñi ñàkk ba di ko jaamu wa kaana nekk na alkaafiru xeefar sa yaram gaa ñu dimbale yàlla bi ci boromam de waaw xeefar xeefar kuy dimbalee kuy dimbalee yàlla la de waaw ndax topp saytaan sa nga xam ne moo ko xiir ci mooy ma arsalnaaka yónniwuñ la illaa mubashiran dara ngay aji bëgg ci gëm na mooy aljana wala si ren te aji ragal la wax wér na ma safara kul waxal ma asalukum laajuma leen alay ji jotal gi ñu naa ji dina biyawal jotal gi ma leen di jotal alquran laajuma ci fay illaa lu fi man saa ku soob na mu ande tax mu jàppal ilaa rabbi jëm ci boromam sabila yoor wi jëm yoonu jëm ci dundale alalam lu may koo xam na ne soob na ko mu dundale alalam kon ci ci ngërëm ak boromam kon du ma ko ko tere waaye man laaju ma leen dara wa tawakkal dërlu alal ay yaa ngi dund jële fi jaay laa mootu dee ci mu de na nga dërlu ci yàlla mi nga xam ne mooy dund te du dee mukk képp koo sukkandiku ci moom te du yàlla buy dund yàgg yàgg dana dee yàlla nag moom soo sukkandikoo ci wasabbi tabaaral bi am ni nit mooy aji làmboo ak cantam del sabbal sa borom del wax subhanallah walhamdulillah baatam subhanallah ñuy jëkkee ndax fa xalal yàlla am ak mat walhamdulillah lañu koy teg ndax yàlla mat na te mottali na yàlla dafa mat ci jëmmam sabbal moo tekkale mat yàlla bi matee itam yow nit ki moo la mottali de moo la xamal bind ci bind bu mat bi nga xam jox la xéewalam su ko defee nga sant ko rek wax dëgg doy na bii ci yàlla ci bakkaati jaamu xabiran ci aji xam de te yàlla doy na ku xam bakkaati jaamam de lu jaam def lu toll nii man la xam sànq leen ci ñëwoon ay lépp yàlla xam na ko de le yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu samaawaati asamaan juróom-yaar wala juróom-yaar wala béy na maa nekk diggante gën ci ci ci ay am ci kenn juróom benn fan. yàlla mi bind gaa yi àddina asamaan suuf mi la moo ci mbindeef ci nattalee juróom benni fan de judeer la yàlla sañ ci moo tax ba tey muy bésab sañ ci la yàlla bind asamaan ak suuf saxal garab yi moo tax muy bésab sañ altine ci la yàlla bind jant leeg weer yeeg yi nga leen ñuy dox moo tax muy bésab tukki talaata yàlla bind jur gi ak bàyyi may ak njaal yi suur seen damm moo tax talaata di def ak tur dàmb te sa xarfal ak yooyu àllarba mu bind géej gi daganal seen ak naan moo tax muy gisal naan garab alxames mu bind aljana ak safara loo aljana ragal lu safara muy gisal ñaan yàlla ajjuma mu bind aadama de ca bind xawaa jabaram may ko ko ca saasu mu gisal moo tax ajjuma di gisal takk jabar aset moom yàlla bindu ca dara de ci biir juróom-benni ban yi te yàlla matal mboolem bi def yëpp asad yàlla bind ca dara asad jooy yàlla ne ko may naa la suñu njëriñ ci sa suba bi doxi soxla soo xam ne soxla su ko faral la soxla soo gën a faj rek moom asad loolu la defee lu tax yàlla bind mbindeef yi ci juróom-benni fan su newoon kun rek bu ko neexee mu nekk tey jàngat mbindeef yi de ñii yàlla moom su nekkul mu nekk waaye doomu aadama mi nga xam ne day liggéey ci dooleem ak ci jumtukaay moom fa war a tàmbali waaw boo liggéey mu tax boo liggéey mu tax mu muy mat moo tax yonente ne yàkkamti goo gis ci seytaane la bàyyi ko yéexamtal na ci yàlla la bàyyi ko yàkkamti ci seytaane la bàyyi ko yéex ci yàlla la bàyyi ko lu mooy lu mooy juróom benn yàkkamti yii yàkkamtee ganale gan gan baat rek nga daal di ko wutloo ko àggale kooku moom bàyyi ko ci seytaane yàkkamtee tuub bàkkaar boo def yàkkamtee fay bor yàkkamtee sayidoo gone bu jigéen yàkkamtee suul waaw ni ni bu gaaw suuli ko yooyu yàkkamti kooku moom bàyyi ko ci bàyyi ko ci seytaane lu may loolu mboolem yàkkamti yëpp ci seytaane la bàyyi ko rek ak yàkkamtee julli ci bopp waxtu moo juróom beneen le suma salaata mu awaar ci arafam nga su ma tawaat ak mu jublu awaar ci arafam nga rek ba mu bindee yëpp yëpp araf nga xam ne moo moo koy mboolem bindee waaw yàlla not araf googu rek mu sax ca sax ngi mel ni lal sa lal bi gisa nee nit waaw bu dee rek mooy toog ci sa lal buur la lépp lu ñuy melale buur dana ko melale jëmmam waaye yàlla nag yàlla amul toosu amul ba bi barab mbaa mu ngi ci barab bu nekk aras ñooñu aras dañ koy sàkku ñu ñu sàkkoo moo tax nit laaj na Imaamu Maalik ne ko rahmaan ala sawa listiwaaw boobu mooy lan mu ne ko listiwaaw luñ xam la waaye kay bi ba ko yàlla defee kooku luñ réeré la laaj ko bidaa koo gis mu di ko laaj nag waa ñu bon la génne leen ma waa ñu bon ci sama jabar yi amaa mu jëstimatu ñi nga xam ne dañoo réer def yàlla mu mel ni lu am aw yaram di wax ne yàlla dafa jékki ci kaw arab ñooñu murtat nañ de ndax yàlla suñ jàppee ma nga ca kaw arab kenn mi ngi fi nekk yàlla jàpp nañ ne mi am na fu yàlla féete woon ñu féete la yàlla ci kaw te yàlla sàkkal ko peete téefar la am na itam bon xaras xëy na moo ëpp yàlla yow nit ñi ngay mën a toog ci sa lal lal bee gën a yaar xam nga fa ci yàlla kon yàlla wax teraanga la jox xaras rek wax na ak benn boole bu ne yàlla nga toog ci kaw te boobu nit nga toog ci makka ma ne ko yàlla day na lii mooy néegam mu ne waaw ma ne ko jàngal nañu gëlëm wax ne ak gëlëmam la mu waaw mu wax na arab itam lalam ndax suñ duggee ci néegam daañu ko fekk mu ne déedéet ma ne ndax max maa war gëlëm bi mu ne déedéet ma laaf gi laaf ak teranga rek la yaakaar naa ne arab gi li nga xam ne ku dugg ci néegam doo ko fekk te ci arab gay doo ko fekk mu toog ci arab gay ko xel la rek rahmaanu ak yërëm je parce que laajal fii ci moom xam dina aji xam mu solo la ko de yàlla ne moo yërëm bi léegi yëpp laaj laaj ko lépp la soxla mu solo la ko de way sax xëy na waxee na law ñee leen dina sujjoo leen li rahmaan ñee rahmaan xaaral ñu ne wa ma rahmaan li rahmaan buñ leen ne sujjoo leen rahmaan ñu ne li rahmaan Abu Jahl daf ne yërëm bi sallallahu alayhi wa sallam su wàcce ci mu ne ko rahmaan ah mu ne waaw kay musalimatul kazzab moo jàngal moom alquran ñu wax de dem na Quraysh Muhammad nit ñi ay yàlla yu bari waaye moom yàlla yu bari lay jaamu am na laahu am rahmaan amu ne laahu mooy rahmaan moo tax yàlla ne ku doo laahu doo rahmaan su ngeen eboo rahmaan yépp ay tuddam ya tudd ñu limu waaye kuñ tudd ci moom waaw kenn la def ñuy weddi nag rahmaan naa luy rahmaan ñu xamuñ ci rahmaan lu mooy rahmaanam yamaama te mooy musalimatu kaddaab ma xoote woon ak yonent tudde boppam anas bi doo tuddoo tudd ñu ma taamaruna ñu la da nga ñu la da nga digal lu wax jooju lu fooroon ak daw diine ñu daw diine ne ñoom xamuñu Rahmaan de tabaraka bari na tabaraka màgg na àll buur bi nga xam ne jaala bind na mu fi sawaay asamaan boroo jëriñ buru yàlla bind asamaan te sàkkal ko ci munoon yaar yi nga ne mooy wàcc waaye waaw way dox yi dox ci asamaan am loo tawroon jawsaaw sarafaan ak nasat ak dumburam miisaan ak rab xaw sa jëndir daloo fóor ma wàcc waaye nga xam ne ci la guddi yi njalandu yi juróom yaar ngir ci xamlu zaara ci tawru ak miisaan ak taarit moom ci jawsaaw dumbura weer wi moom am na sarafaan la fa dem muskari soo xool xool moom it jël yëpp danu ñooy ay wàccuwaayam yooyu mbu mbir yi nga xam ne yàlla def na leen ci kaw waaye nga xam way dox yi ci asamaan ci la ñuy jàllantoo de nit ñi nga nit ñi doxe ci kaw yoon tali bi wa jaxala def na mu ngi aj ci ñoom siraajan kandiya wa xamara na weer mu ngi doon bu dee aji leer yàlla sàkk na jant bi muy kandiya mu def weer wi itam muy muy muy aji a de bu guddee de woo moom alati mooy bur bi nga xam ne jaala def na mu a guddi woon ak bëccëg te fatam ñu yooyu bëccëg waaw ñuy wutuwante de xam ne lépp loo war a def ci bëccëg su la faatee mën nga koo def ci guddi lépp loo war a def ci guddi su la faatee mën nga koo def ci bëccëg si genre nu xataa dafa nelawoon waaw fàtte borom bi nga xam ne guddi gu nekk de wax ko yonent laa ji wàcc yàlla ne ko waaw yàlla fàttal na la boo julli bi di lépp loo xam ne tey waral nga ko def ci guddi bu la nelaw na tey ba bëccëg boo ko def nga ko def lépp loo a def ci bëccëg soxla yi tënk la ci guddi waaw booy itam def nga ko def li mën a aar ak ñeent dana a a kara bu mu waat waat voilà day itam mën na mën su koor nag tënk rek su fekkee ne tey da ngaa bëgg a sant sa borom de wala nga bëgg a waadu waaw wala nga bëgg a jaamu yàlla guddee bëccëg xàq yi xàq ci waxtu ak xàq waxtu woo bokkul de xàq ci waxtu kooku bu faatee mën nga koo fay ci weneen waxtu waaye xàq waxtu woo moom bu faat na rek xàq ci waxtu mooy li nga waroon def ci waxtu wi mu mu faat la nga def ko ci waxtu kon fay nga moom xàq ja waaye nag waxtu wi waxtu wi yëpp yàlla ko bind te waxtu bu nekk dafa am ci yow xàq say bëccëg yëpp da war a dundal ci yàlla say guddi yëpp nga war ko dundal ci yàlla boo xamee ni guddi yëpp war nga boo xamee ni guddi yëpp war nga leen dundal ci yàlla rek bëccëg yëpp war nga leen dundal ci yàlla soo xamee guddi boo xam ne nag defuloo ca dara boo ko fayee ci benn bëccëg itam teewul guddi ga moom nii ne rek am na wàll yi wax am na daf daa guddi gu nekk ñu julli ci am genn guddi nag mu nelaw julliwut ca dara yàlla yëpp mel ni leer ak mel ni ñebe wala a rafet mu gis te mu ne nag tërë waaw di xuloo moom nee naa ko tees loolu la ma ci sama nawle man maay sa guddi gi nga ne la woon defoo man dara de moo tax ma leen demee nii ma leen demee nii sama kanam nawle yi moo tax ñu ñàlla ne koo xam ne ñaari desam dañoo xem tayam ak a xem kooku gañe nañ ko am nañu ko gañe koo xam ne ne tayam dafay dembam kooku moom tax na ana ku mag mooy koo xam ne bët bu set tey ma gën jëndoon loo defoon ci lu baax yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfam daf daa daf daa nekk ak ndapet lépp lu mu xas def ci lu baax dootu ko bàyyi bët bu set mu def ko su fekkee ni li nga def démb def nga tey rek day waaye ci nga yem kooku mooy ku ñaari bésam ñeme kooku am nañu ko gañe naan waaye góor la su fekkee ne ni tey la nga defoon démb sax. jëfandoo ko day faat ah kooku moom dafa perte kooku fa dellu gannaaw suñ góor nag mooy koo xam ne bët bu set lam defoon démb dana ko def sooñu jëriñam bët bu set bët bu set tey ma gën déndoo te dëkk yi ñu jéeg bëccëg wutoonte ñu ñu wutoonte te sa sa dund bi rek lañuy lekk laaj na bët bu set ngay fa farlu rek mais tudd na ay jaamam ci def ci faaro melale leen juróom yeneen ci melo mais woyal baatu rahmaani jaami ak yéeram njëkk yàlla ci diggante bi yëpp jumla ci fi gaar la mooy mooy xabar bi ci googu taawil wala woyal baatu rahmaani jaami ak yéeram beer alisina ñoo di ñaan yem sama danañu dox xaal dana ci suuf aw nan ci toroxlu de jaami yàlla yi ñëpp jaami yàlla lañu waaye jaamu yëm gënam la wax ñoo di jaamu ngi mel ni kilifa surgaam foofu jubal rek la am ci moom sama surga la fekk surgaam la waaye kii jubal yàlla jaamam yi moo di ñan ña nga xam ne suñuy dox ci suuf dañuy ànd ak ak wegu ak toroxlu yàlla ñu nooy leen ñu jàppandi way gaa xaataloo dem wax ne leen ak jaay leen way wax leen luñ sib xaaral ñu wax ne salaaman salaaman wax ji de wala nit ci bàkkaar su fekkee ab dof saxaar na leen wax leen wax ju ñaaw pour bëgg ñu mer ñoom ñu wax rek loo xam ne daf leen di dugal ci bàkkaar dañ leen a bañ a ko yoonte lu la lu baax de wala yi la xuloo wax la lu bon ndax wax ji dëkk ji mu la wax jigéen la soo ko tontoo muy kuy la dana ko togg ngir ci lu bari lu ñaaw dal di juddu ci benn taxawaay de su fekkee nag ne wax na la tontoo ko kon dog nga ngir tam de moo tax jaam yàlla yi duñ fa yaante lu bon ku leen wax lu bon ñoom ñu wax lu leen musal ci bàkkaar de benn melongo wala dina ñaan ya bi doon nañu fanaan di dëggal nit ñi di di wax way taxaw di rab yi ñaar borom seen ak ña nga xam ne bu guddee dañuy taxaw ak su jóor lépp ngir màggal seen borom mooy ci li guddi yi yonent noonu sallallahu alayhi wa sallam ay taax kaw ga jaal jana yoo xam ne ñoo gën a kawe kër aljana yooyu ñooñu aljana dañ leen di séentu ñu leen di séentu biddiw yi ñu ne ko ñu koy dëkkee mu ne koo xam ne dafay lele ñam te siiwalam na te julli julli ba nit ñay nelaw ñu ne ko loolu bu ko mën yoo yonent bi mu ne ku leyal njabootam nga xam ne moo leen war a dundal kooku lele na ñam liy def fu mu ne ko asalaamaaleykum kooku siiwal nam na yoo liy def guddi gu nekk mu julli dee julli suba julli na guddi ga rek mu ne tey woor bëccëg yëpp mu ne ku woor weeru ak juróom benn fan kori kooku woor na jamono lépp ñooñu ñoo moom dañuy tax ko wéyal yi koor ba ñu ne aljana di ko seen bu ñu gisee ko guddi tax na loolu la mën a julli guddi yëpp dana dëgg rek ci boo jullee gee ci mbooloo julli de suba de boo dolee a baax wala dina wax rabbana yow parce que jàmm nga fokk naa wala ñu asaaba jaanama mbugalam jaanama dina asaaba anaka mbugalam jaanama bu ma dañ xaraaman di ay taxoole muy ñetti weneen melaw ñetteel melaw ñetteel ba ci ñoom mooy lan mooy ña nga xam ne bàyyi la ña ngay ñaan yàlla yàlla musal leen ci mbugalam safara ndax mbugalam safara taxool lu taxool ay boromam la yonent na ne jaam su waxee ne yàlla yàlla mu musal ci safara wax leen yàlla yàlla na ma musal ci safara yàlla yàlla na ma musal ci safara yonent ne ku wax loolu ñetti safara dana wax ne yàlla musal ko man yàlla ne musal naa ko mu ne wax ne yàlla yàlla na ma may aljanna waxee yàlla yàlla na ma may aljanna yàlla yàlla na ma may aljanna aljanna dana wax may naa ko safara ngoo ku mucc yàlla ñetti yoon dañ ko mucc aljanna ngoo ku ko ñaan yàlla ñetti yoon dañ am dinaa naka moom safara saa doon safara ci ko wala dina añaa ilaa anfaqoo ndem dimbale nañu lam yusrifoo yàqatiñu wala yuqsiroo toqomkatiñu ak bokk nañu jaam yàlla ña nga xam ne ñuy dimbale duñu yàq duñu yàq duñu xomp dañuy def di digg doomu rek wakaan te nekk rek nekk na dundale seen awaaman yaay di digg doomu bay na salika te diggante googale yàq yàq yàq tere nañ ko koom ci tam nay la nga dindi la rek loo xam ne xem na rek te bañ a ko def wala dina ak ñaar laaya doona jaamu ci maa laa ànd ak yàlla ilaa yàlla akara jeneen ak ña nga yàlla bokkaale wala yàq ci doona ci na rek ci dëgg mooy mu mutta wala mu jaaroo sa sañewu wala mu rey bakkan wala yàq ci doona sa jaaroo ci muy mu ne jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy dëkk aljana jooju mooy ñan ñi nga xam ne duñu jaamu xërëm duñu rey bakkan duñu njaaloo ñu ne nam def de saxal melo yu ci ko yu xoyof yi nga xam ne ñoom la jëkkoon a tudd jàppani ak muñ ku la ku la tooñ ak naagi la tudd ñu melale melo yooyu ba noppi te nga indi melo yi nga xam ne tey ñoo ñoo gën a dëgg ñoo gën a war maanaam yooyu dana meloo melo yi ba noppi te du tere mu meloo melo yu jotee de waaye meloo melo yu jotee rafet jikko ak muyal bindee ak baax ak naafila guddi yëpp terewul yàlla xaraamal na ci ñoom la mu xaraamal ci yëpp duñ duñ fakkal yàlla bokkaale duñ lay bakkal te duñ jaarale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko bakkaat bi di gën a màgg mu ne fakkal yàlla bokkaale te moo la bind ñu ne topp ban mu ne rey bakkal de waaw boo xam ne yàlla xaraamal na ko dina topp lamb mu ne njaaloog sa jabari dëkkandoo rek laa yaa ngoog ba mu kii wax wax kii dafa bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ne ko man dama bëgg a tuub waaye laa yaa ngi ci téere bi tere na ma tuub téere bi na te man jaamu naa ci kër saako ba tey boo xam ne du rey bakkan man te ci jaaroo mu ne loolu def naa ko ba tey kon nag man mënu maa tuub de ba man yafal ko def na mu saali prévére xam mu daje asaaman bakkaat yi baax ko dafa réew ñu salaatam buróom yooma kaanat jëkke ca yàlla boo yaxlu kam jéem ci ko ngal ma mu aanam ni buuri buñ dowaral def yàlla ne yooyu nag ko def da nga dajeeg bakkaat da nga dajeeg mbugal pencam yàlla ba dañ ca jéem am sa dina waxtu yi moom bëgg naa tuub waaye laa ñu di dara la ko tuub yàlla ne illaa man taaba la rek tuub na mu wa amana tam gëm wa amila tam jëf amalam jëf saalihan di daaji yu fa ulaay ka ñoole gaay yu badilu laaw dana waxtu yàlla sa yaati ay ñaaw seet seen asamaatin yu yiw de lu may nag ku tuub ku tuub nag te gëm yàlla jëf jëf dana ko soppil bàkkaar ay ay yiw far de waaw tey sa yàlla ka ana soppi ko ay wa kaana laaw ma sa day yàlla xafaral day ñaare ka jëf rëy man di aji yërëm de Touba Ngop moom luñ nangu la xataan amul amul laam-laam de amul taawil amul dara lépp lu jaam mën a def kéefar ci gën a màgg ak bakkaar yi gën a màgg yëpp soo ko defee jinne xat bés boo tuubee rek tàggoo nga moom nee na lu musuloo ko moom daf na lépp ko jëfoon waaye tuub nag du balu rek baloo gën a yomb tuub balu moom mën ngaa balu dellu dellu sa nga defaat bakkaar waaye tuub moom dañ koy génn dootoo ca dellu xaw feeg soo bàyyi ko ca xottu ba dellu ca xanaa dañ ko rafetloon dootoo def ngay tuub loolu mooy tuub ku tuub moom yàlla baal na ko lépp lu jiitu mu ne sax soppi na ko kon ba ngeen defoon lépp dañu koy soppi mu yaay baax a baax. walaay ji wàccee yonent bi bind wax fii rek ne ko yàlla na leen daal ku tuub. mu ne na la bis nit ka jëf-jëf ñun te man xaw ma sama tur yi danaa mën a jëf-jëf yi yoon de loolu daal di sax ma tur yàlla wàcce laay laa yaquru an yushraka bihi wa yaqulu maa duuna zaalika min al-istaar yàlla du bay bakkaatab kéefër moom yàlla du ko mukk waaye lu ñu kéefër yàlla dana ko baal bu ko soob yonent bind ko loolu ba tey ku ko soob la wax xaw ma dana soobam de yàlla soog a wàcce laay ñu ñëw ci saaru Zumar qul yaa ibaadiya allaziina asrafu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillaahi inna Allaaha yaghfiru zunuuba jamii'an ee yéen jaam yàlla yi nga xam ne yàq ngeen seen bopp ci bàkkaar bu leen naagu yërmande yàlla yàlla dana bay mbooleem bàkkaar yéen bind ko loolu mu ne ko léegi nag mën naa ko kooku moom yaa ngi ñëpp kañ waaye tuuba ngóor bi yàlla dimbalee jaam yëpp yaari yëfa ci gën ak yéene ju baax ndaxte jaam lu mu fotlu mën nga jëf mukk ci jamono bi wéy démb te wéy ak daaw te wéy mënatu la caa def dara ci defu doon yéene jeex tuub rek ko mën a def ci jamono tuub moom fii nga toog mën ngaa tuub la ko dale fii ba tey loo ma def ci ñaawte nga tuub ko mu mel ni mosuloo ko def tuub rek ko mën a jëf ci jamono bi wéy yéene moom rek ko mën a jëf ci bi di ko fi nga toog nii ëllëg wala déwén mënu la caa def dara ndax ak seegul xëy rek nga mën a jëfe ci jamono bi ak seegul mën ngaa xëy na fii nga toog ba ba ngay dee xëy nga def lu baax yàlla la bindal sa yéene moo tax mu moom yi xayru min amali yi indi xëy na ama gën jëfam ndax xëy na jëm mën naa daw foo xam ne jëf jëf ga moom àggu ko yàlla ñu dimbalee yaar yi bi mu xamee ni ñu wàññeeku lañ dimbalee nañu tuub suuf mën naa jëf ci jamono ji yooyu indee nañu yéene ju baax yéene ju mën naa jëf ci jamono ji ñëwul wa man saa doog suuf nangu waa mi la tam jëf saa yaa njëf yi yëngu yéen a moom yaakaar mu dana mu dellu yéen ci yàlla masaa wane dellu de koo xam ne suuf na jëf-jëf yi yëngu dana dellu ca borom mu fay ko lu ba tey yaa ngi ci melo yi yàlla ya nga xam ne ñoom la gëstoo wala si naan ñaanya laaya sa yoon seede si ñu door a nar ak ña nga xam ne mooy seede loo fekkee wu ñu dëgg la sax rawatina nag bu dul dëgg way saa maroo dem romb nañu di lax ci wax ju bon di lax ci mbóosóor maroo ñu romb kiraaman bi ñu ngi dëgg bañ bañ ka teew rek ñooñu ci jaam yàlla yi sànn lañ bokk si na am ñaaña yaa zukkiroo ñoom waa def na leen bi atrabin ci alxuraan borom la fi yàq roo rottuñu ale yaa ci moom su man ñu ngi way sox kooku yaa ngi leen di gumbo ak ñi nga xam ne suñu leen di waaree alquran ñu fekk seen i napp mel ni ñu tax wala ñu gumbo ba di ko dégg dana daañu ko déglu bu baax bëgg caa jëriñu wala si naan ñaari yàqaloo danañ wax dana yóbbu rafetlu ab yàlla nga may naa ñu ne naa suwaay ñu naa ciy jabar suñu pour que yaay naa ci doom suñu xorata ay nañ sa dëkk ay xol ak ñi nga xam ne dañuy ñaan yàlla seen i jabar ak seen i doom yàlla xëy leen ci topp yàlla waaw xol bu sedd ci jabar mooy nga gis sa jabar muy topp yàlla xol bu sedd ci doom mooy nga gis sa doom muy topp yàlla rek wajal naa yàlla nga def imaaman ñuy roy teef ñun bu tax dinañ ñaar way ragal yàlla de te yàlla ñu def ñuy roy teef ñaar ñu ragal yàlla waxut ay matan ndax dafa bëgg ku nekk ci imaam waaw moom dafay ñaan pour ay ay njëttam ku nekk ci imaam de bu laay te ñëwee gaay yi doon def na fay leen al ko fa tax ko jaan gana de ñi nga xam ne ñoo boole ji ko yooyu la joxe ba raamaani ko fii ñoom ñoom la yàlla fay tax ko jaan gana nga xam ne ñoom ñaal gana dañ leen di seen ñu leen di seen do di ci asamaan de bima sabaroo ci saa si lañ mu ñoon wayu xaw na def na daje ñoom ca ca taxi kooye tey yetan wayu la xaw na def na gàttal na yoo de xaali dina li mu doy biir ca ca léegi aljana xasunat rafet na mustaqaran ci taxawaay wa mu xam naa ci taxawaay pour waxal maa ya baw bikum faale ci den wax bi borom sama lawla du'aakum dugal ko na ñaan seen de bu tax li di ñaan yàlla ba lawla du'aakum dugal ko na fa seen jëm ci su tax dana bëgg leen a xoo ngeen jëm ci topp yàlla kon yàlla faalewu leen de wax dëgg ku weddi ngeen léegi nag xoo leen jëm ci yàlla rek la leen yàlla bindee woon xoo nañ leen weddi ngeen te soo fekkoon xam naa lekk li mbugal ma li saa man di aju